yaa ayyuhal ladina aamanu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax bi ak ñett fukk ñett mu ne yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi nga xam ne kutiba aleykum as-siyaam daldi nañuy farataal ci seen kaw as-siyaamu di woor di weeru koor gi kamaakeem ni nga xamante ne nii moom woor noone kutiba lañu ko farataale woon ala alladina min qablikum ci loosu ci ndodd ñi nga xamante ne nii ñoo leen fi jiitu woon la'allakum tattaquun bu ngeen ko defee rek di ngeen am ragal yàlla lii mooy laay yi nga xamante nii ñooy wax ci farataalu weeru koor yi nga xamante ne ni yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi suñu borooman ko farataal bi mu gàddaayee madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kàntaa bi nga xamante ne nii ci lañu nekk quraysh nekkoon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ni nga xam ne noon ne la ko al imaamul waaye yenn yi dal imaamu muslim ibn al yenn xadiis yi jóge ci mawlaana abdallah ibnu umar radiyallahu anhuma ak lu mel ni ñoom saydatu aisha radiyallahu anhum kene yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit ñi dañ doon woor bésub ashura muy bésub tamxarit <coughs> muy ci muharram mooy mooy at mu beesu jullit ñi bu ñëwee muy ashura muy tamxarit ñoom dañ ko doon woor bi nga xamante ne te waa Quraysh sax dañ ko doon woor muy kuffaaru Quraysh nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it da ko doon woor bi nga xam ne ci li ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam comme ni ko Ibn Abbaas radiyallahu anhuma it leeralee kene dafa ñëw fekk yahuud yi tamit di ko def mu daal di leen laaj moom ñu ne ko ndax bés bi ci la suñu boroom tabaaraka wa taala daldi woon muccal ki nga xam ne mooy nabiyu rabbina kalimullah muusa bnu imran ala nabiyina wa alayhi afdalu alayhima afdalu salaati wassalaam gëna ci lañ ko muccaloon moom seydina muusa ca fa nga xamante ni ca firawna léegi nag ñoom ñu koy woor ngir sant ci boroom bi tabaaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ñun ñoo leen gina a yey ci Muusaa alayhi salaatu wassalaam digle ñu koy woor xadiis boobu nag moo tax ñenn ñi nga xam ne ñoom jotuñoo gis xadiisu ma mawlaana abdallah ibn umar ak bu yaay aisha bi radiyallahu anhum ñoom ñu jàpp ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi ñëwee Medina kese la tàmbalee woor Ashura alors que du loolu mooy doon na waa Quraysh ci boppam moom dañ ko doon wor ñoom yéeféri yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon woor Makka zaadahallahu sharafa sauf ko li nga xam ne loolee la jàng ci moom la laaj yahuud yi mooy dafa ñëw fekk ñoom it ñu koy def mu laaj leen lu tax ñoom ñu wax ko li tax mu ne ñun ñoo leen gën a mooy feddali ci def gi nga xam ne moom la ko doon def ndax ñoo leen gën a yey ci seydina Muusaa alayhi salaam léegi nag laay laay bii bi mu wàccee muy Ramadan teegi nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko Ibn Mas'ud <coughs> waxe woon al Ash'as radiyallahu ta'ala anhuma fekk bésub tamxarit la woon mu ñëw fekk abdallah ibn mas'ud ibn abd ibn ibn abd ibn ummi abdir radiyallahu anhum muy lekk mu ne ko ah waa sëriñ bi comme rek bu doon te waxi tey waayow ah tey de moom daa mel ni tey la bésu ashura mu ne ko waaw ndax bés bii dañ ko doon woor yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon wor doon ñu digal ñu def ko waaye bi nga xamante ne nii ci la weeru koor wàcc léegi ku mu neex man shaa sa saam <coughs> wa man shaa aftar ku mu neex nga woor ku mu neex nga ba ne ko jegesil ñëw xéewlu ci xéewlu gi may lekk kon nag mu ngi noonu le kon nag mbir mi lii nii mooy laay bi nga xam ne moo ñëw farataal li nga xam ne mooy shahru ramadan muy weeru koor comme ni nga xamante ne nii noonee la nekkee ci li nga xam ne mooy ponk yi nga xamante ne nii way yàlla wi ki nga xam ne mooy jullit bi yooyee daf ko war a jëf ci wàllu lislaam ginnaaw shahaadatayni as-salaa woor <clears throat> muy julli ak li nga xamante ne zakat siyaamu ramadan ci la ak li nga xamante ne mooy xajjul bayt comme nag li nga xam ne noonu la siiwee kon nag suñu boroom nag aaya bii kon ci la farataalee li nga xam ne mooy woor waaye mu ne comme ni mu ko xabarataale woon ci ñu ñu jiitu woon kon loolu ñu ciy xame ne kon koor jiituwul mooy ne du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee Medina wala loolu ci lañ commencé woor ci lislaam ndax lislaam wax nañ la moom ba ñuy gis inna diina inda allahi l'islam dëgg-dëgg tëralin soobu wën bi nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala reconnaître mode de vie bi mu reconnaître mooy wommatu gi di l'islam gisoon nañ na yonent yépp ci lañ masane kon ñu xam ne ñoom itam dañ doon woor kon nag mu ngi noonale léegi nag ngir lan la ngir gina am li nga xam ne mooy ragal yàlla moo tax mu ne la lakum tattaqun suñu boroom tabaaraka wa taala di continuer nag di leeral waaw mooy farataal nañ ci yéen koor comme ni ñu ko farataale woon ñu leen jiitu woon ngir ngeen amuk ragal yàlla waa mais kañ la koor gi di am ndax loolu foog mu leer mooy est ce que man mën naa toog damay toog ne waa kon c'est ok baax na man dégg naa li nga xam ne moom la borom bi wax ci laaya bii léegi nag ma tànn weer wu ma neex aywa ne man dama ciy woor di tànn daal weer yi nga xam ne mooy dëppook hiver bi fii ci Europe nga xamante ne nii bëccëg bi day gàtt man ma ciy woor est ce que noonu lay demee suñu borom ne déedéet ayyaamam maadudaat ne nag gis nga koor gi ma leen farataal ci yéen mooy du loo xamante ne at mi yëpp la dee déedéet du ñaari weer waaye ayyaaman ay bés maadudatin yoo xamante ne yu limu la yoo xamante ne yu tuuti la yu ñu man a takk te man koo xam te mooy li nga xam ne mooy weer wi <clears throat> mu ne fa man kaana minkum ba léegi waxaguñu ban weer la dina ko leeral ci kanam mu ne fa man kaana minkum marida léegi nag bu bésu koor jotee wala jamono yi nga xamante ne bis yu li mu yoo yële nga xam ne bari bu jotee fa man kaana minkum marida képp koo xamante ne bi koor gi ñëwee daa fekk kookoy moom mu daal di wopp daal di feebar nekk ab jarak aw ala safarin wala mu nekk ci kaw tukki kooku nan lay def est ce que day woor wala du woor mu ne fa iddatun min ayaamin uxar mu ne kooku na takk bés yooyu nga xam ne wooru leen daal di leen compter jàpp leen ba pare ngir fay leen fii ayyaamin uxar ci yeneeni bés yoo xamante ne nii bu koor gi weesoo yeneeni bés yi nag la nekk ci biir koor gi manula ne man bon ñaar jaal beenu koor gi ñaari bés yoo xamante ne nii damaa feebaroon léegi comme que suñu borom nee na naa ko bàyyi non mooy mooy man naa dog am naa permission bo dog waaye damaa newoon ci tukki man naa bañ a woor léegi nag ma ne man dama koy fay mais ci biir koor gi laa koy fay ci bés yi ci des déedéet loolu mënul nekk voilà mooy bu weer wi jeexee complètement ndax bés bu nekk moom dafa dafa borom bi daa aaj dafa daf ñoo digal bés bu nekk ci ci weer wi ñu daar koo woor kon nag mooy indiraaj manu faa am mooy jël li nga xamante ne farataak benn ab bés bu ma ci koor gi ma day fay ci biir koor gi loolu nu mën a ne dee kon nag loolu lay wax nii <clears throat> mu ne kon fa iddatun min ayaamin uxar mu ne wa ala alladina yutiquuna kanta yi nga xamante ne nii ñoom mën nañu woor lii nag suñu boroom day wax loo xamante ne nii li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne lii nii mooy jàlbeen yi ndax koor gi gis nga ashura bi suñu boroom farataalee koor gii muy koor ramadan mooy jàlbeen bi ak ñun ni ñuy woore nii léegi demewul woon noonu ndax jamono joo jële li nga xam ne moom la aksarul ulama lépp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax mooy nit ki da doon am possibilité mooy da doon man amoon na ab tànn nit ki mënoon na tànn koo xam ne sax mën naa woor bu ko neexee mu woor su ko neexee mu leele bañ a loolu nag noonu la doon demee bu njëkk ba noo tax lool la suñu borom di wax naan wa alal na yutiqunahu nekk na ci loosu gaa yi nga xam ne man nañoo woor te wooruñu fidyatul mooy nañu nañu fidaa mooy nañu nañu jote daal di joxe lekk joxe loo xam ne moom la ñuy jotee bés bi nga xam ne wooruñu ko nan lañu koy defee ta'amu miskin dañuy leel ab am voilà bés bu nekk bu ñu woorul dañuy leel ki nga xamante ne mooy am miskin jox ko lu mu lekk daal loo xamante ne moo koy suur lii nag noonu la lii mooy li ëpp ci boroom xam-xam ni noonu lañ ko jànge wa ala alladhina yutiquuna kanta mawlaana abdallah ibn mas'ud ak abdallah ibn abbas radiyallahu taala wa ardaahuma ñoom moom liñ doon wax wa ala alladhina yutawwiqu alhamdulillah wa ala alladhina yutawiquuna mooy ñi nga xamante ne ñoom noonu lañ ko doon jànge wala muy mawlaana abdallah mooy ñaari abdallah yi ibn mas'ud ak ki nga xamante ne ni mooy seydina abdallah ibni abbaasir radiyallahu taala anhuma mu ne lii nii en fait lii mooy dara dindiwu ko xam nga waxu bi ñu la wax mooy ne daa am li nga xamante ne mooy ak folli daa am ci mbir yi mooy lan mooy ne njaalbeen ba képp koo xam ne maroon ngaa woor waaye am loo joxe lekk bu la neexee nga bañ a woor joxe loo lekk kantaan ak moom ki nga xamante ne mooy ibn abbas radiyallahu taala anhu wa anhuma wa ardaahuma <coughs> moom dana déedéet yutawiquunahu la mooy waala alladina yutawiquuna ñi nga xam yutawiquuna ñi nga xam ne mooy day metti ci ñoom ñu woor walla dañuy ngar daajoolu metti waaye day tar lool ci ñoom léegi nag ñoo ñële mu ne ngir woor ñooñu noonu may nañ leen ñu daal di joxe bañ a woor parce que mënuñu ko voilà parce que koor gi mën na leen a yóbbu ci seen bakkan wala boog ñu ñàkku cër wala feebar bu dal wala bu bu metti dal leen yóbbu leen comment ñooñu moom lay wax mu ne ñooñu la suñu boroom di wax fii wala taw kon na ñi nga xam ne ñoom moom day metti ci ñoom lool dañuy ngardaar joo ay ngardaar joo ay coono yu metti ngir mën a jeexal koor ngir mën a sax tàmbali benn bés ñooñu mën a itaamu waa ñoom ñii def fi ñoom dañuy joxe li nga jotewu bés bi ñu woorul taamu miskin bés yépp bu dee koo xam ne moo tax mu ne lii nii dañul walla lii li muy wax mooy ki nga xamante ne nii màgget bu góor bi ak li nga xam ne mooy màgget bu jigéen bi ñoom ñaar bu ñu mënula woor muy ash-shaykhul kabir wal maratul kabira ñoom ñaar bu ñu mënula woor nii la ñuy def dañuy joxe leel dañuy leele ñam bés bu nekk comme ni ko seydinaa wa mawlaana xaadimu rasuulina alayhi salaatu wassalaam di seydinaa anas radiyallahu anhu bi mu magewee lool noonee la doon def muy atam yu mujj yi ci ci dund gi radiyallahu anhu da doon leele ñu ne loolu la waaye lépp dañ ne lii mooy ki nga xamante ne nii dëgg la ki nga xam ne am na yeneen atte yuy leeral que ne màgget bi mooy ak ki nga xam ne manu la woor kooku moom day joxe lekk waaye nag laay bi liñ la ko njëkk a waxe mooy ne mbir mi lële lay wax mooy ne ñi jamono jooju bu njëkk ba